خير دين aus billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di fukkeelu fan bi ak benn ni leen ko waxe woon ñu fas yéene ànd ak tey suñu mbokk moo xam ne kenn la ci mu assasa bi di sëriñ yor wàllu communication ci biir mu assasa bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom lañu tànn ci thèmes yi nga xamante ne tànn nañ ko mu jël ci benn incha allah fas yéene ànd ak ànd ak ñun tey jii jàngat ko incha allah te mooy al ya muy laïcité di loo xam ne ñun ñëpp ci la ñuy dund ginnaaw àdduna bi léegi ci loolu lay dox Sénégal tamit ñu tudde ko pays bu laïque kon képp koo xam ne ab Sénégalais Sénégalais nga wala nga xam laïcité fan la juddoo ak fan la màggee ak naka la dugg ci réew mi ak naka lañ koy dundee tey jii nii loolu incha allah kenn ku nekk ci biir Sénégal war nga koo xam ginnaaw ci li ñu dund war na ñoo xam loolu mooy lan. kon incha allah tomb bu solo boobu noonu ci la Serigne Mouhamad Mbacke fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu jaar tuuti rek ci ay yëngutoom. mu tàmbalee njàngum alxuraanu karim fii ci ndangu ci kër sëñ Maxtaar Sidilo waaye nag àggalee njàngum alxuraan moomu fële ca tuubaa ginnaaw bi mu njàngee alxuraan ba noppi la dellusiwaat fii Darou Moukhty ci daara ji nga xamante ne mooy daara sëñ Abdourahmane Mbacké tàmbali foofu njàngum xam-xamam ginnaaw bi la fi jóge jëm la fi jóge jëm euh, dem fële ca Louga ci daara ji ñuy wax mënalul huda foofee mu jàng fa ay at ginnaaw bi la ko yàlla baaxe mu jóge foofu ci mënalul huda dem ci réewum xatar tam continuer am njàngam ba yàlla baaxe ko diplôme yi nga xamante ne moom la ñuy sàkku muy licence wala metrise mu am ko foofu noonu ginnaaw bi mu jeexale am njàngam foofu ci xatar ci la ñibbisi fii ci senegal di yëngu rek ci wàll googu muy jàng ak jàngale mu tàmbuli di jàngale ci centre bi nga xamante ne mooy centre centre de formation bi nekk fële ca Bambey te sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Murtada ubbi ko foofu noonu moom ci ña fay jàngale ci la bokk waaye yëmul foofu daf ko boole ak di jàngale ci Touba encore ci centre d'excellence bi nga xamante ne Serigne Mamour Mbacké ubbi na ko foofu ci Sàmm kon dafay jàngale ci Touba di jàngale am même temps ci Bambey am na yeneen activités yoo xamante ni tamit mi ngi ciy yëngutu mën naa ci tudd léegi rek li mu wax léegi nii membre la ci mu assasatul Wafa bi xooxir imaan am ci commission boo xamante ne sax mooy ki ko jiite li ci def liggéey boo xam ne liggéey bu mu solo la kon mën nañu wax ne moom temps bépp da koo joxaat suñu borom subhanahu wa ta'ala liggéey ngir liggéey ko ci jaam yàlla yi kon euh, ñu dalal ko rek ci tomb bu am solo bi mu wax léegi nii muy al almaniya di laïcité incha allah ci njalbeen njàlbeen danañu xamal lan mooy laïcité ak fan la sosoo ak naka la màgge ak colonisateur bi bi mu ñëwee fii Sénégal yan jeexital la def ci laïcité bi ci Sénégal bu noppee ci loolu tamit ginnaaw bi colonisateur bi demee Sénégal moom boppam naka la ñu dundee su boobu su noppee ci loolu tamit danañu xamal ban taxawaay la jullit ñi am ci laïcité su noppee ci loolu danañu andil incha allah ban jeexital la laïcité am ci dunduk jullit bi nga xamante ne mooy dund ci Sénégal kon incha allah ci gàttal rek loolu mooy tomb yi nga xamante ne fës yéene na cee ànd ak ñun incha allah ci biir waxtaan wi kon ñu fàttali rek ne suba. ci gaaw bi sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadud la fas yéene dal fi jataay bi muy ànd ak ñun ci alxiwaar as-suufi salafi muy waxtaan wi nga xamante ne moo dox diggante suufi yanke yi ak salafis yi bu dee ci dibeer ji al inspecteur Abdoulahi Fall moom la ñuy dalal muy waxtaan ci at-taqniyat al-haditha wa asluha fi tarbiya mooy jumtukaayu xarala yu bees yi ak seeni jeex jeexital ci yar bi buñ demee ci altine bi incha allah sëriñ Souhaïbou Diop la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane at-tamwil wal iqtisad al alami mooy finance ak économie bu àdduna bi incha allah kon ñetti fan yooyu nga xamante ne mooy jeexitalu ñaar ñaareelu ay bis bi allah noonu la waxtaan yi fas yéene doxee kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamed Mbacke ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom lañ ñu fas yéene a tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin wa man wala yu tedd yi mbokk jullit yi noo ngi leen di nuyu nuyób lislaam bi gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziyaara ci weeru sell wi ñu nekk muy weeru ramadan di ci ndokkeel mboolem ummatu sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam di ñaanal sëriñ Cheikh Sidil Maxtaar xalifa général de Mouride sunu boroom yàggal ko fi wéral ko euh, jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom lay defal lislaam di ko defal maamam ju tedd ja xaadimu rasuul ku ñaanal njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp di ñaanal ak di nuyu ak di ziyaara Sëriñ Abbaas xalifatu Cheikh Ibrahima Faati di ñaanal mboolem kilifa yi lislaam bi yépp di baalu àq àq ñépp di baal àq ñépp di ñaan sunu boroom mu defal ñu tawfiq jéggal ñu sunuy bàkkaar nangul ñu sunuy jaamu yàlla ci weeru sell di beral ab nuyoo ak cant mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman mboolem ñi nga xam ne laale nañ ci al wafa ak nuñ ci mën a laalee rek kenn ku nekk ñu ngi lay jagleel ab nuyoo ak ab ziyaara di ñaan sunu borom mu dolli leen tawfiq ci liggéey bu mag bii ñuy def dafa leen ay ndam yu kawe kawe ci liggéey bi ginnaaw loolu dégg ngeen eh, sëñ Maodo Kara Diop ni mu junjee tomb bi muy tomb bu am solo muy li ñuy wax laïcité al-almaniya laïcité baatab tubaab la boo xam ne mën nañu wax ne tubaab yi maanaam français yi ñoo ko ñoo ko gën a jëmmal ndax 1789 bi ñu defee seen révolution bu mag boobu ñuy tuddee révolution révolution francaise dañoo taxawal nguur am réew moo xam ne nguur maanaam nguur ga koy àtte du laaleeg dara ak diine waaye baat bi ñoom dañ koo jëmbal waaye sosuñu ko baat bu yàgg la boo xam ne daanañ ko jëfandikoo xëy na ci beneen maanaa boo xam ne xëy na sax du sori maanaa mi ko tubaab yi tudde ndax nit yi diine yi nit yi diine yi nasaraan maanaam alkanisatu euh, maanaam église bi daanañ jëfandikoo baat bi laïcité ñoom niñ ko daan jëfandikoo mooy dañ daan ràññeetle kilifay diine yi ak ñi dul ay kilifay diine ci eglise bi ndax église day am ay kilifay diine day am pape am am évêque am archevêque am ay làbbe ñooñu lañuy wax ne ñoom ñooy kilifa diine yi ñeneen ñi nga xam ne nag amuñu benn charge bu leen diine teg ñu ne leen ñu ne ñoom dañoo laïque dañoo laïque mooy maanaam jotuwuñu dara ak diine amuñu benn warteef bu leen diine teg kon laïcité li muy tekki mooy lan taqale diine ak doxaliinu réew maanaam politique taqale diine ak politique al faslu bayna diini wa dawlati wala bayna diini wa siyaasati loolu la laïcité di tek baat la boo xam ne mi ngi jóge ci latiniya latin laykos laïcos li mu tekki mooy am mbooloo mu dajaloo wala bokk lu ñépp bokk loolu mooy cosaanal baat bi li mu làmboo nag mooy taqale diine ji walla tàqale yi nit diine yi taqale kilifay diine yi ak ñi nga xam ne ñooy doxal euh, dundu doomu aadama yi ci kaw suuf loolu mooy laïcité nga xam ne bu dee ci arab kon na wax nañ ni ñoom itam ñi ngi ko jëlee rek ci làkk wu leen xaw a jege lool muy siriyaaniya olam li muy tekki mooy àddina ndax boo xoolee ci xawaamis yi boo xoolee daarul maarif al ñoom ni ñu li ñu wax ne moom mooy almaniya dañu wax ne mooy loo xam ne àddina yi kese la yittewoo ah loo xam ne àddina yi kese la yittewoo du yittewoo dara loo xam ne dafa jëm ci wàllu ruux wala mu jëm ci wàllu ëllëg doxalin la woo xam ne daal dañoo wax ne li ñu war a yittewoo mooy luy luy tax ba nit ki àddinaam njag waaye mbirum gëm dekkeeg gëm na lii boo ko defee ñu bind la ci tuyaaba ak yooyu daal nañ ko génne teg na nale loolu ci gàttal moom mooy laysite wala li ñuy wax almaania li tax ñu tànn tomb boobu di ko waxtaane ñi nga xam ne ñooy ñoo féetewoo di tànn tomb yi ñuy waxtaane nga xam ne tomb buñ ton buñ tàmm bu rek du caa génne dañ ko jekki-jekki rek tànn ko dañ ko càmbar ba gis ne jamono laaj na ko ñu tànn ko bokk na ci sabab bi Sénégal réewu jullit la maanaam réewu jullit la ndax réew moo gis ci àdduna lañ wax ne moo koy àtte dañ koy sukkandiku lu ci ëpp ca la ñu ëpp wax kon Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nangu nañ ne gërëm nañ ne yàlla mooy seen boroom lislaam mooy seen diine Seydina Muhammad mooy seenub yonent alquranul karim mooy seenub lu ñuy àttewoo mooy seen constitution kon Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ay jullit lañu ku ne jullit nga nag nangu nga ne yàlla mooy sa boroom ak li ci aju lépp xam ngeen ko ci gëm dekki ak gëm jëf ñu ñu fay la ko ëllëg gëm nga ne lislaam mooy sa diine te l'islam dafa ànd ak dustuur dafa ànd ak constitution muy alquranul karim gëm nga ne alquran ci nga war a àttewoo gëm nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Muhammad mooy sab yonent waaw léegi nag réew moo xam ne noonu la mel buñ nee réewum laïc la te laïc bi ñu waxee léegi wax nañ ne mooy taqale lépp loo xam ne dayitewoo àddina ñu taqale ko ko wàllu alaxira maanaam li ñuy àttee nit ñi yoonu diina nekku ca kon waxtaanee loolu euh, day am solo ñaareel mooy bu yàggul dara rek bi nga xamee ne réewum Sénégal nguurug Sénégal am nañ ak nammeel ci def ay coppite ci charte réew mi doon ca laaj baatu askan wi muy référendum bi ñu doon def tomb yu bari la woon bokkoon na ci tomb boo xam ne dañ caa waxoon ne Sénégal ni mu nekkee réewum laïque réew moo xam ne doxaliinu nguur ga ak politique ba yoonu diine nekku ca loolu naka jekk dafay nekkoon lañ doon bëgg soppi ca loola mooy bu kenn jéem a soppeeti bu kenn mën a soppeeti mooy na fi loolu sax ba faw na fi laïcité sax ba faaw loolu moo nekkoon lañ bëggoon a soppi waaye laïcité mi ngi ci constitution wu Sénégal bu yàgg ba ñu taxawalee réewum Sénégal rek ba moomee boppam ci France bi ñuy taxawal république lañu tax lañu ci boolewaale ne senegal réewum laïc la maanaam dañoo war a tàqale kilifay diine yi nañ leen tàqale kilifay aada yi kenn ko nekk yam sa place ñaari sabab yooyu daanaka doy na sëkk ci ñu war a mën a waxtaane ndax ba ñu waxee loolu coow li bari woon na trop ci coow yoo xam ne boo ko jàngatee da nga xam ne ñi ëpp woon ci ñi doon coow xamuñu woon ne sax senegal am na laïcité ndeke beneen bi ci des mooy am na ñoo xam ne xamoon nañ ne am na fi waaye xëy na xamuñu woon dëgg-dëgg xamuñu woon dëgg-dëgg laïcité ñenn ñi dañ koy jàppe rek luy xeex diine loo xam ne xeex diine kese kese moo ko tax a jóg loolu yëpp day nekk ay sabab yu war a mën a tax ñu war koo mën a waxtaane laïcité nag boo xoolee yàggul lool maanaam bu demee ba naan réew sàngam réewum laïque la wax naa ne France 1789 dañoo def ak fippu ak taxaw fippu xeex nguur ga fa nekkoon daaneel ko rey buur ba taxawal benn réew mu ñu tuddee république française république mooy loo xam ne àtte ba duñ ko jëlee ci diine maanaam lay fal nit que lu wuuteeg la amoon lu jiitu 1789 dana feeñ ci bu ñu waxee tuuti ci taarixu alman almania li amoon mooy buur buur boo xam ne maanaam la muy wax ne moo tax mu doon buur ca kaw lay jógee maanaam danaan yàlla moo ko jox nguur gi su boobaa kenn du sañ a wax kenn du ko sañ a wax ni déet waaye république nag mooy réew moo xam ne nit ña ñoom ñooy tànn ku leen jiite du du am président du am roi waaye président lay président mooy koo xam ne euh, nit ñi ñoo koy tànn ci seen biir nga xam ne li koy fal kon ci suuf lay jógee dootu jógee ci kaw. bu ñu bëggee xam dëgg-dëggi laïcité fi mu ni mu juddoo ni mu màgge foofu dañuy mel ne ku delluwaat tuuti ci taarix maanaam histoire. delluwaat ci relation bi nekkoon diggante nit yi diine ya te fa soqi ko ak ñayroon nguur ga waaye li ñu li a xam mooy bala ñoo gën a sori mooy tàqale diine ak àddina lu jiitu 1789 dafa mel ni amutoon dafa mel ni France bokk na ci ñi njëkk a wax ne dañoo war a tàqale diine ak àddina waaye bu ngeen seetloo taarix tàmbale ko ci sayyidina Adama alayhi salaam bi wàccee ci kaw suuf rek moom dafa boole boole nguurub nguurub diine gi ak nguurub àddina gi téyandoo ko ndax yonent la woon te moo doon doxal àddina ko noonu buur yépp moo xam ci diine jóge ci asamaan lay doon wala diine yi diine yi ji diine joo xam ne jógewul ci asamaan waaye daal ki daan jiite nit ñi moo daan ki daan jiite nit ñi ci àddina ci wàllu àddina moo leen di jiite wala ci wàllu diine loolu yonent yàlla Suleymaan doy na ci misaal yonent la woon waaye yonent bu am nguur gu yaatoo yaatu ndax nguur la goo xam ne moom dafa waxoon su borom na ko nguur gi may may sax bu ko keneen amaat sama gannaaw bu ko kenn amaat su borom may ko nguur goo xam ne moo yilifoon lépp tàggatal ko ngelaw yi tàggatal ko jinne yi tàggatal ko seytaane yi kon yonent yàlla Suleymaan ni mu nekk ni mu nekk woon buuru àddina noonu la nekk woon yonent ba ci ñi nga xam ne tamit amuñu woon diine sax diine ju diine ju yàlla wàcce nekkoon ay buur yu yu rëy nguur ku ci mel ne Namrud ku ci mel ne na ñoom weesu woon nañ sax jàpp seen bopp ay nit diine dañoo jàpp ne ñoom seen bopp ñooy kii moom diine kon ni ñu nekk woon ay buur yoo xam ne ñoo jiite àddina noonu lañ nekke woon ay buur yoo xam ne ñoo jiite woon tamit diine ji bokk na sax li tax ñu jàpp ne ñoo gën a yey ci jiite nit ñi mooy dañoo jàpp ne ñoo leen ëpp ab cër ci diine waaye misaal mi ci gën a euh, ma am solo mooy diine lislaam ci boppam Seyyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, bi ko suñu boroom yónnee fekk na Makka am aw xeetu doxalin nu ñu nu ñu nu seen àddina am am ku leen jiite waaye bi sunu boroom dooleelee lislaam ba mu dem Madina euh, taxawal na loo xam ne mënuñoo wax ne yonent bi dafa nekkoon yonent boo xam ne rek da doon jàngal nit ñi jikko ju baax ak nu ñuy toppee seen boroom waaye seen diggante digganteeg seen mbiri àddina yoonam nekk ci woon donte nag am na sax bindkat yu bare bare ba ci sax ay jullit am na ay jullit yoo xam ne dañ ne lislaam diine kese la maanaam li ko tax a jóg mooy saytu diggante nit ki ak boroomam waaye diggante nu ñuy yoree àdduna daal l'islam tax koo jóg ay boroom xam-xam ñenn ñi seen ñàkk dégg diine la ñu ci des euh, ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy noonu l'islam yi waaye ku jàng siira da nga xam ne daal tàqali woon ci jamono Sayyidina Muhammad ki yor diine ji ak ki yor àdduna bi ndax ni mu nekkee woon kiy jàngal nit ñi ni ñuy jaamoo seen boroom moo leen doon moo doo yoroon tamit wàllu wàllu àdduna bi moo yoroon wàllu àdduna bi am na ñoo xam ne dañuy tegtaloo ci bi yonent bi waxee waa Madina na leen yéen a ma gën a xam seen mbirum àddina ndax euh, lu mu leen lu mu leen laabiire woon wala xalaat bu mu leen joxoon ci nañuy def tàndarma ya bañ ko jëfandikoo tàndarma yi meññuwut mu ne leen yéen a gën a xam seen mbirum àddina am ñu ne kon loolu li muy tekki mooy yonente bi ittewutoon mbirum àddina fekk loolu euh, wute na ak lool ak ndax ku gis ne koo xam da nga daan nos ay xare di tabbu ay gouverneur di bindanteek ay buur maanaam wàllu relation diplomatie loolu euh, kenn mënut wax ne taqale woon na ñaari mbir yi benn ñu jàpp ne kon diine l'islam lépp loo xam ne nit a koy def ci àdduna rek diine la lépp nekk diine wala ñu xam ne diine ak àddina yépp kilifa ak diine moo ko war a yor sax moo ko war a moo ko war a jiite loolu mi ngi gën a fës ci fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jógee Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Omar bokk na ci ñi ni ñi ki ñi ñuy def référence ci wàllu administration ci wàllu nos nu ñuy ni ñuy nu ñuy yore ab am réew nu ñuy yoree état xëy na loolu bu ñu egsee bu ñu waxtu yu mayee ci bu ñu egsee ci al islaamu diinun wa dawla da nga gis ne Seydina Omar ku xereñoon la ci nu ñuy yoree nguur nu ñu yore euh, maanaam ni ñuy defee politique noon nga koy toppee xilaafa rachida bi mu jeexee euh, tàmbalee ci Seydina Muawiya ak ñuy nekk ci gannaawam Yazid Abdul Malik Hisham ba dawla umawiya jeex benn kii nekk ki jiite nit ñëpp ak lu ñu ko mën a wooyee mën nañ ko wooyee amir mën nañ ko wooyee malik maanaam buur wala njiit wala sultaan li ñu koy wooyee amul solo li am solo mooy lem doon def lan la ban fonction la yoroon fonction bi mooy jiite nit ñi jiite xeet bi jiite xeet bi loolu boo toppee xilaafa yépp wala mujj na sax dootuñu ko wooyee xilaafa dawla lañ koy wooyee dawla mooy nguur mooy état. ba ci dawlu osmaniya nga xam ne daanaka mën nañu wax ne mooy xilaafa ya daanaka bi bi mujj xilaafa gu yaatu la woon ab empire la woon ab impérateur maanaam euh, réew yu baree bari moo leen jiite woon xilaafa osmaniya bi mu fi jógee yàggul 1926 rek la daanu gannaaw bi guerre première guerre mondiale jàllee bañ teg ci tuuti moo mujj nekk dawlatu Turquie ñoo ñëpp ki daan jiite nguur gi day nekk day xam diine maanaam bu fekkente ne yorul jiitewul nit ñi ci jàkka ji itam wala jiitewul diine ji ñi jiite diine ji ci commandement am lañ nekk muy jëfandikoo seeni xel ak seeni xalaat loolu itam am na jamono yoo xam ne loolu maanaam loolu mooy xew maanaam daal ci gàttal lu jiitu laïcité di am li amoon mooy diine ak àddina mosuñu leen a jéem a tàqale dañoo jàppoon ne kenn mën na koo yorandoo waaye diiney nasaraan ya ñoom daal ñoo mos am naka jekk xalaatu ne ñaari ñaari doole yi ñaari ñaari autorités yi waruta doon benn ñoom doon nañ am xalaatu tàqale leen donte do nekkutoon tàqalek kenn ku ne dem kenn ku dem sa yoon ñoom tàqalek séddale la tàqalek fonction maanaam kenn ku ne ñu ne la léegi yow wàll gi yi nga war a yore waaye terewul ñoom ci seen biir dañ daan jàppalante kon relation wu kanisa bi ak buur yi jàppalante lañ daan def ci njàlbeen jàppalante weesu woon na sax jàppalante mujj na euh, nit yi diine yi ñoom ñooy samp buur ñooy tabb buur ñooy fal buur ñoo koy fol itam loolu sax man ngeen a jàpp ne buur ba fi ñu nii sax bu buur faatoo buur wara a euh, toog palaasam dañuy def cérémonie religieuse ah, la ñuy def boo xoolee diine lay doon nitu diine moo koy mooy ñëw bu dee mbubb mu ñu koy solal la wala mbaxana mu ñu koy solal wala toog bu ñu koy toogal eh, ka koy defal loola diine la fay teewal ndax li doonoon cosaan ci ci ci buur yi eh, rawat na Europe moo doonoon ki jiite nit ñi faw mu am li ñuy wax légitimité maanaam lan moo tax mu sañ a jiite su ko defee ki jiite diine ji mooy wax nit ñi ne leen kii yàlla moo ko jox maanaam bu koy solal mbaxana mi wala bu koy solal mbub mi bu koy def buur bu koy samp tubaab bi sax dañuy wax sacré sacré roi sacré foo ko dégg rek diine la maanaam mooy koo xam ne dañ koy liñ koy jox dañ naan yàlla moo ko jox su ko defee kenn du sañ a jàmbat kenn du ko jéem a wàcce dañ ko war a dégg dégg goo xam ne dégg topp goo xam ne du am limite léegi diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy niti diine yi ak ñi yoroon nguur gi muy buur yi kon wax naa ne seen jàll bi moo nekkoon ak jàppalante seen biir euh, taqale gi sax ñëpp d'accorduñ ci woon du du caa génne kilifay diine nasaraan yëpp maase woon am xalaatum ne dañoo war a taqale diine ak àddina ndax ñi wax ne da ma lillahi lillah wa ma li qaysar li qaysar il yàlla mbiram bàyyeeg César euh, mbiram am na ñoo xam dañ ne loolu tekkiwul ne dañ leen a war a tàqale tàqalek du waratuñu jotee dara waaye tàqaliku wuñu sax nag boo xoolee ba ci biir bi ndax ñaari doole lañ woon yoo xam ne dañ doon jàppalante comme ni ma ko waxee léegi waaye dañoo dem ba mu yàgg nag ñu am jafe-jafe ndax dañoo dem ba mu yàgg nit yi diine yi kilifay diine yi bëgg a nangu dooley buur yi buur yi tamit am na jamono ñu bëgg ñu bëgg moom seen bopp ñu bëgg a wax ne dépendre tuñ ci ci kilifa yi diine yi loolu mi ngi tàmbalee ci bi nga xam ne pape bi bëggoon naa folli benn buur bu ñuy wax Henri IV mi ko bëggee folli loolu indi woon na ay jafe-jafe ginnaaw bi tamit am na benn buur bu ñuy wax Charlemagne moom itam dem ba mu yàgg mu ne léegi gannaaw nguur gi mu yore yàllaa ko jox joteetul dara ak pape bi nga xam ne moom moo ko moom moom moo ko sampoon loolu indi xëccoo seen diggante diir bu yàgg boo xam ne ay guerre yu metti dox na ci diggante bi jur na ay coalition jur na ay xeex yu méttee métti waaye mujjantal gi kilifa yi diine yi ñoo mujj féetewoo nguur ga ñoo mujj yilif euh, li nga xam ne moom mooy boolewaat àddina ak diine yépp maanaam yoo kilifteef bi di waaye të ñoom nag tërëwul xalaat bi ñu amoon rek mooy faaw ñu wut ñoo xam ne ñoo leen di nekkal ñoo leen di yoral wàllu àdduna bi ñoom ñoo daan fal kiy nekk buur ñoo koy fal bu la neexee tamit ñoo koy folli loolu moo nekkoon seen relation njàlbeen bi jàpp ànd jàppalante la woon ba mu yàgg ñu jaar ci xëccoo ak xëccoo kenn ku nekk bëgg xëcc yëf yi bàyyi sa moroom nit yi diine yi ñoo ko mujjoon nangu delloowaat leen ko di leen fal ak di leen fal léegi lan lan moo tax laïcité juddu bu fekkente ne li li jiitu 1689 yëpp mosuñoo jéem a tàqale nguur ak àddina lan moo tax ñu ba mu yàgg nit ñi ne. dañoo sonn ci yëf yi ni muy doxe il faut ñu soppi ko loolu ay sabab yu bare bëri la ay sabab yoo xam ne mën nañ cee tudd ñett ba ñeent sabab bu njëkk bi mooy am na ñoo xam ne dañ ne ni nit yi diine yi doon doxee kanisa bi église bi ni ñu doon doxe da ci am ay jëf ay pratiques yoo xam ne dafa wàcc yoon dafa wàcc li yonent yàlla Muusa ak indiwoo ndax dañoo mujj daal mel ne kuy mel ne kuy fawe diine ji da ngeen dégg lu ñuy wax sakkul xufaan daanañ maanaam bu nit defee bàkkaar lu mu rëy rey man ngaa jënd sa njëggal mën ngaa ñëw am xaalis boo xam ne danga koy joxe ñu joxlaw kayit yu wane ne jéggal nañ la say bàkkaar donte ci pas ma masixiya am na lu ñuy wax confession mooy bu fekkee dangaa def ak tooñ dangaa da juum nga ñëw ci kilifa ak église bi wax ko ne da ngaa juum mu laabiire la wax nañ la ne jéggal nañ la wala mu wax la ne jéggaluñ waaye ñoom dañ daan njëggal gi loolu mooy benn ci ñu daan def yoo xam ne taxoon na muy jax-jaxee xeli nit ñi ñaareel bi mooy doon nañ def doon nañ def boroom xam-xam bu wuteek ñoom xalaat ñu àtte la rey la lakk la daawuñu yem rek sax ci ci ci ci rey la waaye dañ lay lakk ngay dund ci kanam ñépp ñu xool te la ngay wax xam-xam lay doon xam-xam lay doon ndax Jordan am na ñuy wax Jordan Bruno Jordan Bruno dafa waxoon ne laysal ardu markazan lil kawni ah, àdduna bi ñu nekk du caa génne moom mooy xolub àddina maanaam am na yeneen i te nam te loolu xam-xam la boo xam ne eh, gis ngeen ne suuf àdduna si ñu nekk lu tuuti la ci majmu'a bi mu nekk majmu'a boobu nekkaat ci benn darabu benn galaxie galaxie boobu nekk ay millions yi millions yi galaxie waaye ba mu ko waxee dañ koo atte ne li mu wax dafa wuteeg diine daat koy rey am na keneen koo xam ne Galilée wala Galileo bi mu waxee ne suuf si day wëndeelu suuf si yemul benn place day wëndeelu loolu di xam-xam saxal na ko maanaam suuf si day wëndeelu di wër boppam bu wëree boppam ñaar fukki waxtu ak ñeent mu jur guddeeg bëccëg bu wëree boppam Euh, lu mat fanweeri fan wala ñaar fan ak juróom-ñeent ak tuuti mu jur weer bu waree boppam ak di waraale jant bi ñetti téeméeri fan ak juróom-benn fukk ak juróom mu jur am at waaye bu ne mu ne suuf si day day day wër dañ ko àtte am na lu ñu daan wooye xërtëqa diini ya mooy maanaam wax ne daal li nga wax da ngay xeex diine da mu daat koy àtte rey ak borom yu bari yoo xam ne bu ñu defee seeni gëstu ba wax loo xam ne xam-xam la. bu fekkee dëpp wut ak ñoom seen dégg-dégg wala gis ñu ko seen téere bi ñu ne kii day xeex diine rey ko la ko loolu nag tax boroom xam-xam yu bari daw ñeneen ñi ci des nangu ne ñoo juum te fekk juumuñu ngir bëgg a euh, muccal seen seen bakkan loolu nag jur ab taxaw seetlu nit ñu commencé sikk sàkk ci diine joo xam ne day rey ay boroom xam-xam euh, di far ay buur ñuy ñuy noggutu nit ñi ndax buur yi dañ cee boole woon di teg nit ñi impôts yu mënta fay di nangu seen suuf di leen gerloo ger yu amul benn njariñ bu exwaat ñoom nit ci diine yi di leen far ci loolu diine yi masixiya moo tax may wax ci jamono boobu boole ci tamit ñoom seen bopp dañ daan teg nit ñi ay impôt jamono boobu dañ daan leen teg ay impôt ku wuteeg ñoom xalaat ñu ne da ngaa yéefar nga daal lay mu jur ay bindkat yoo xam ne nag ay bindkat yu bari yoo xam ne dañ leen daan wooyee ay philosophe de lumière maanaam ñuy xalaat di yee nit ñi naan leen nguur goo xam ne ki koy jiite amul benn légitimité bu dul bi muy wax ne yàllaa ko ko jox rek loolu daal war nañ koo seetaat nit daal ki koy jiite moo ko war a tànnal boppam di ci bind di ci yee nit ñi loolu nag bokk na ci li dimbalee révolution française bi 1789 bi ñu sonnee ci euh, buur yi buur yi nga xam ne ñoo leen doon jiite di leen teg luñ àttanut di jaar ak ñoom xam ne faa jaar bi ñu fippoo ci lañ daaneel nguur ga booba buur bu ñu wax Louis XVI moo fa nekkoon ñu daaneel nguur ga moom dañ ko àtte ci kanamu mbooloo mépp rey ko wane ne nguur jeex na ay foofu ñu xam ne bi ñuy bi ñu meree buur ba di ko rey dañoo merewaale nit yi diine yi leen doon jàppale ca loola moo tax bi ñuy taxawal ñoom seen réew ñu ne léegi dootul nekk monarchie monarchie mooy réew moo xam ne buur moo koy jiite te la muy sukkandiku bu wax nañ ci lay jiite diine ku koy jox maanaam li ñuy wax droit divin lay doon du nekk droit populaire wala droit national droit maanaam populaire. moo tax bi ñu meree ñoom ba def seen révolution boobu ba daaneel nguur ga rey bi dañoo merewaale diine moo tax ñu ne sunu nguur sunu réew mi ñu taxawal gis nañ li gis nañ li ñu diine teg ci ay coono ak fitna moo tax kon nguur gi ñu taxawal. dañuy laïc waxoon naa leen ci jàll benn nit ci diine ñoo waxoon ne ku amul benn charge diine da ngaa laïc moo tax ñu ne ñoom it seen seen état bi bu fekkonte ne nit la laïc lay doon mooy du am diine benn relation du def ak diine dara day tàqalee diine ji ak politique bi. loolu tax bi ñuy taxawal seen réew ñu tudd ko république république mooy nit ñi ñooy dajaloo tànn kenn ci ñoom tudd ko itam laïc mooy duñu la ñuy àttewoo duñ ko jëlee ci diine waaye ay xel ak i xalaat ñoo ñoo koy dajale 1789 kon ci la révolution française bi jur république française boobu foofu tam jar na bàyyi xel tuuti ci ne euh, français ñoom république francaise lañ am mooy wenn xeet wenn benn nation boo xam ne ñoo bokk jugandoo xeexandoo benn mbir xam liñ bëgg taxawal am réew mu tudd république française léegi nag kon lan moo bi loolu amee ba noppi lan la leen jural ñoom France ba fi nii mooy état bu France euh, ci doxalinu politikam am xalaati diine nekku ca mooy yemuñu sax ci lu waaye dañuy xeex lépp loo xam ne symbole diine la dégg ngeen ñaar wala ñett at wala ñeent at ci gannaaw wala sax eggul foofu doon nañ france yi dañu waxoon ne dañuy aaye lépp loo xam ne day màndargaal ne bokk nga ci diine sàngam bu dee nasaraan yi ñu aaye leen takk croix ci place publique yi ci hôpital yi wala ci école yi ak euh, euh, maanaam place yi jigéen goo xam ne day muuru muuru boo xam ne diine ma tax mu muuru maanaam mu muuroo noonu loolu tamit ñu ne comme ñoom jotuwuñu ak diine dara duñ nangu luy symboliser diine di bokk ci di di feeñ ci seeni institution kon loolu la maanaam loolu la jur léegi nag lan moo indi laïcité lan moo ko indi ci Sénégal nañ jàpp ne buur yépp ci euh, maanaam Sénégal ba mu amagut indépendance bi fi bi ñu ko coloniser gut ay buur la amoon ay réew ay réew nekkoon euh, Sénégal dafa amoon ay da nga dégg Jolof da nga dégg Bawal da nga dégg Kajoor da nga dégg Fuuta da dégg Casamance fu ci nekk am nañ boo xoolee seen làkk bopp ak lenn ci seen aaday bopp am seen buuru bopp ni ñu daan wooye buur yi sax bokkut kii dammeel lañ koy wax ki teeñ kii buur ba ak yu demee noonu kon lii ñuy wax tey Sénégal maanaam du ñun comme li wax ci français yi français nation la bu jug taxawal am réew waaye wax ne mooy Sénégal du ñun ñoo ko rëddal suñu bopp du ay gàllankoor yu naturel ñoo ñu bañ ba lii nañ ba ba ba ñu wax ne lii mooy Sénégal doon Sénégal maanaam Sénégal tey mënoon naa doon Bawol képp wala mu doon jolof kepp wala mu doon bawal ak jolof masalan waaye tubaab bi ñoo xam ngeen ne bi ñu dañoo seddoo Afrique dañ ko doon dagg boole léeg-léeg ñu boole ñu bëgguta a bokk benn réew léeg-léeg gis am réew moo xam ne day am ay xeet wu ne dañoo bëgg moomaat seen bopp di jël benn réew génn ca ñu ca bokk hmm, loolu dal na euh, ay réew réew moo xam ne bu ko séddalee ba noppi day am ñu ne ñun bëgguñoo bokk fii ak ñoo xam ne fa lañu waroon bokk ñu leen bokk leen loolu tubaab bi ñoo ko def ala kulli xaalin bi nga xamee ne ñëw nañ euh, ah bi ñëwee Afrique rawatina Sénégal ci njàlbeen dañ doon jëflante ak buur yi jëflante ak nawloo mooy di def def def ak ñoom commerce lu ñuy wax trop di indi ay jumtukaay yoo xam ne lu mel ne ay seetu lu mel ne ay xeeti sàngara xeeti fetal di ko di ko wecceek ñoom waaye bi demee ba gis ne euh, xëy na ci jëflante gi wala ci daal jàngat nañ xeetu nit ñi ba xam ne war nañ leen a mën a coloniser ñu ñëw coloniser leen colonisation mooy lan mooy ñëw jël suuf boole ko ci sa suuf bopp boole ko ci sa territoire wax leen ne dootu leen làkk-làkk bi waaye bii ngeen war a làkk euh, seen diine sax dañ leen koy dañ leen di imposer diine ji ñu war a topp maanaam daal moomatoo sa bopp dañ laa dañ laa yilif dañ lay wax nooy dunde loolu français yi euh, defoon nañ ko Afrique def ko Sénégal loolu mi ngi gën a fës ci euh, dix-septième ak dix-huitième siècle soriwut ak ñoom ak seen taxawu bi ñu taxawal seen bureau boobu di république française lay boobu. léegi nag comme que français yi bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee Sénégal fekk fi ay buur njaal benn gi jëflante ñoom ginnaaw bi ñu ne bu ñu bëggee am liñ bëgg faw ñu jëlee fi buur yi fekk fokkuñ maanaam fekkuñu ci senegal benn doole bu boo xam ne day euh, day xaw a méngoog seen doole ndax. Euh, maanaam Sénégal gox bu nekk danga ngaa jàppoon ne foofa mooy sam réew ñii bawal kepp la ñuy yittewoo ñee kajoor kepp ñee siin saalum kepp kon amuñu woon ku jàmmaarloog ñoom ba dox waaye terewul ñuy topp buur yi leen rey benn par benn kon biñ ñëwee not Sénégal euh, yilif ko dañoo ëndaale la ñu jëlee ci seen dëkk muy maanaam gouverner comme euh, lañ bàyyi seen seen réew donte am na wuute ndax boo xoolee français yi bi ñu ñëwee Sénégal defuñu woon laïcité dëgg-dëgg dafa mel ne boo dafa mel ne léegi sax lañ gën a am laïcité ci fi bi yi nekk rawat na ci njàlbeen ndax bàyyi bu ñu woon nit ñi bu fekkee laïcité laïcité France dañoo taxawal benn lu ñuy tuddee observatoire national boo xam ne li ko tax a jóg mooy saytu ak sàmm laïcité bokk na ci ñetti principe yi ñu wax ne ci laïcité taxaw mooy kenn ku ne am sañ-sañ ak yelleefu gëm li nga bëgg a gëm kenn ku nekk am sañ-sañ ak yelleefu jaamu jaamu li nga gëm ñetteelu principe bi mooy ñu séparer nag léegi diine ji ak politique ñetti principe yooyu daanaka ci lañ wax ne ci la laïcité taxaw waaye ñoom bi ñu colonisé Sénégal doxaluñ laïcité boobu ndax dañ doon imposer nit ñi. diine joo xam ne bëgguñu ko maanaam doon nañ évangéliser nit ñi indaale nañ ay nit diine euh, ñuy gox yu bari tubaab bii ñoo leen def ay nasara ñoo leen def ay maanaam ay chrétien yemuñ ci loolu ngir xatal diine l'islam euh, ku mosaan a bëgg ubbi école boo xam ne danga ne arabe nga ci jàngale daawul da da daan ñaan autorisation français yi ñu ne la dañ dañ lay defal benn Euh, benn test boo xam ne dañuy xool sa niveau fan la toll nekk boobu li ñu jublu euh, li ñu wax ne moom lañu jubloon mooy dañoo bëgg dañoo bëgg ñiy jàngale arab am niveau yu baax loolu lañu leen waxoon ne leen foofu ñuy def ay test de niveau pour ñu mën a am ay jàngalekat yu baax waaye boo xoolee leen taxoon a def test boobu mooy mën a limiter jàngalekat arab yi mooy ku bëgg a ubbi ku bëgg a jàngale arab boo ñëwee ñu test la nga la amoo niveau yow yow waroo mën a jàngale léeg tamit ñi jàngale ñi bëgg ubbi daara daara alxuraan da dangay ñaan da nga leen di ñaan autorisation ñu xool ba xam lu ci ëpp dañ daan bañ kon dañ ne woon dañu euh, euh, principe yi ñu taxaw mooy ku ne am sañ-sañ ak yelleef gëm li nga bëgg a gëm te dund ko ni nga ko bëgg a dund waaye bi ñu coloniser Sénégal colonisation nanguwuñu woon bàyyiwuñu woon nit ñi ak seen sago ci en tout cas ci wàllu diine lislaam dañu leen doon teg ay ay gàllankoor yu bari bari seen kanam ngir diine l'islam mën a bañ a yokk loolu ay xeexew yu bari am na ci lakk nañ ay daara rey nañ ay ay ay nit diine loolu moom ku yeewu Sénégal xam nga ne bu ñu nit diine yi ak ñu dund seen diine euh, niñ ko niñ ko gémmoon ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee woon waaye noonu lañ nekkee ci ci maanaam ci Sénégal wax nañ ne tamit wax nañ ma ne am na jamono yoo xam ne euh, lu jiitu ñu am indépendance pour wan la ne yi bàyyi def defuñu woon sax laïcité comme ni ñu koy waxee kenn ku ne dund sa diine dañoo amoon euh, seen yoon daana nekk ci diine ji weeru koor sax wax nañ daana jot ñoom ñooy dóor benn bal fetal rek ne weer feeñ na ñéppay woor bu ko jotee ñu def noonu daanañ daanañ kon seen yoon mi ngi woon ci diine ji daanañ sax fixer ay heure ay heure julli am na heure ju am dëkk yoo xam ne boo fa demee dañoo fixer heure bi fenn benn ci benn ci benn loolu tubaab bi ñoo leen ñoo waxoon ne bu ñu liggéeyee ba wàcc ba digg bëccëg bi dañoo bëgg noppal moo tax bu leen di nañuy julli masalan deux heures et quart loolu tu xalaat maanaam tubaab bi ñoom ko ñoom ñoo ko décidé woon euh, ba tey niñ doon jàppalee diine niñ doon jàppalee école yi nga xam ne ay nasaraan ñoo ko bi jegewutoon sax sax nuróowutoon ak ni ñu doon seetaanee ki nga xam ne daara maanaam alxuraan lay jàngale te moo ne jàng bu ñu waxee jàng rek éducation ci lépp bokk waaye dañ doon ni euh, ba léegi nii boo gisee amul benn dëkk daanaka dëkkub Sénégal bu mat juróomi kër te doo fa gis ab classe classe boo xam dañ koy tabax mën naa am sax mooy gën a baax néeg ba fa gën a baax def ci ay coono yu bari bari te xëy na ci fukki at yu mujj yi lañuy tàmbali di dégg euh, yittewoo wàllu daara waaye mosuñoo dégg daara joo xam ne état moo ko tabax te France ci bopp France sax day subventionné ay écoles yi diine France wax nañ ci dëkk yi gën a bari ay écoles yuy jàngale diine lañ bokk état bi da leen di subventionné waaye biñ ñëwee Sénégal ñoom safaan bi lañ doon def mooy di jéem a yàqal euh, maanaam daara yi ak écoles yoo xam nañoo bëgg a jàngale diine. da ko defee noonu lañ fi nekkee ñoom tubaab yi ba bi ñuy dem. Euh, xanaa li mat a bàyyi xel ci ci ci nekkinu tubaab bi bi ñu fi nekk mooy amoon na ñu doon jéem a taxawal nguurug diine ndax ku ne dégg na république théocratique bu Thierno Souleymane Baal taxaw taxawaloon na loo xam ne nguurug diine la woon théocratique maanaam xalaat yi ñuy àttee réew ma euh, yi ñuy àttee euh, dañ ko dañ ko tibbee ci diine mën naa doon diine bu mën a doon naka noonu Cheikh Omar Foutiyou Tall doon na ko jéem def na ci jihaad yu baree bari waaye euh, jot am euh, najaax ci diggante mag tubaab bi naka noonu maa ba jaxu ba woon na sëriñ sépp loola ngir bëgg a taxawal loo xam ne diine la lay doon joo xam ne l'islam la ñuy àtteewoo waaye tubaab bi moo dox ñoo ñëpp xoole xoolee tubaab bi moom moo yàq euh, seen liggéey kon jamono boobu mën nañu wax ne nit diine yi amuñu woon choix maanaam mënuñu woon wax ne koo xam ne dañ laa not ëpp la doole dañ lay àtte waaye doo àtte sa bopp xanaa li ma tabaay xel daal mooy bi ñuy xeex tubaab yi jóge fi bi ñëpp di wut indépendance dafa mel ne suñu yitte moo nekkoon rek na fi nit ñu weex ñu jóge waaye préparé wuñ bu fi nit ñu weex ñu jógee nag ñun lan lañu war a euh, lan lañu war a taxawal bàyyiwuñu woon xel lool 1959 daanaka ci la Sénégal njëkk am constitution boo xam ne constitution boobu euh, code civil français bu 1804 code Napoléon nga xam ne noonu moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ jëloon comme constitution wala bi ñu amee bi ñu amee indépendance euh, li ñu waroon a def ndax comme Sénégal ay réew la woon Sénégal ay réew la woon boo demee Sine Saalum masalan Sine ay séeréer ñoo fa gën a bari nga dem Casamance ay Joola nga dem Fuuta ay Halpulaar nga ñëw kajoor ak bawal ay wolof gën fee bari foo dem amoon nañ seen buuru bopp amoon nañ seen doxalinu bopp bi ñu am indépendance nag daje wuñ couches yooyu yëpp maanaam ñu mënoon nañ kenn ku nekk euh, gox bu nekk am ku la teewal ñu daje bu jëree ay weer ñu toog di ko waxtaane ci naka lañu war a gannaaw tubaab bi dem nañ gannaaw bi dem nañ waaw ñun léegi lan lañu war a nan lañu war a àttee suñu ndax dañuy def république islamique wala république théocratique wala ndax dañuy def laïque waaye boo xoolee benn euh, lim bu néew ci ay nit ñooñu ñooñu jëlal décision ñoom ñoo ne république la ñuy def te bu ñu defee république laïque lay doon laajuñ ci xalaat yi li ëpp ci nit ñi léegi nag bi ñu taxawalee nguuru Sénégal bi noonu 1960 defalaat nañ constitution boo xam ne wax nañu sax booleewaat nañ booba euh, bu dee bu mujj bi waa bu dee ay soixante soixante treize boole nañ ci ay kilifa diine waaye am na boo xam ne bi ñu koy def dañoo jëlaat constitution française bi lañ jël daanaka fu France nekk rek ñu dindi ko def fa Sénégal yokk ci tuuti wala boog waaw yokk ci tuuti loo xam ne dañ ne euh, droit cotumier la maanaam daanañ ko àttewoo ci cosaan ak tuuti ci droit musulman te sax li tax ñu Sénégal xaw am tawfeex sax ci constitution bi mooy code Napoléon boobu ñu bari xamuñu ne. Napoléon bi mu demee Égypte seeti na al Azhar te laaj na dafa waxoon na dafa bëgg a jàng fiqh ñu ne ko fiqh nag duñ la ko jàngal feek duggoo ci diine ji am na sax ñu wax ne nangu na nangu naa doon naa fiqh maanaam wax ne tuub na moo ngi ñim àndaloon ñëpp ndax bi muy dem Égypte académie française bépp la àndaloon ne ñu jàngal ko fiqh moo tax code boobu lu ci bari da ngay gis mu dëppook mu dëppook sharia ginnaaw bi sax soppite yi mooy dem ba la ko liñ maanaam la kon gannaaw ñun euh, dañ ñoo coloniser woon bi colonisation bi demee sonn ñu ci élaborer constitution bi ñu war a amal boo xam ne day méngoog sunu diine méngoog sunu pas-pas euh, maanaam dañoo dañoo ànd rek ci constitution bi nga xam ne constitution France la te France comme li ma waxoon léegi dafa jig na leen ndax benn nation lañ boo xam ne euh, ñoom ñoo ñoom ñoo jugandoo xeexandoo lool. ñun nag laajuñu ñu suñu xalaat ci euh, ak xeeti euh, suuf yi ñu amoon yépp te te maanaam te bokkuñu kon laajuñu woon suñu xalaat dañoo dañoo rek euh, tànnal loo xam ne mën naa am gënalul ñépp mën naa am tamit mu gënal ñépp mën naa am bu ñu xoolee ba ci biir xëy na niñ suñu laïcité bi mën naa am nit ñi dañ ko ëmp lool waaye xëy na bañuñu koy tam waaye lii ma ta bàyyi xel mooy maanaam euh, léegi laïcité boobu bu fekkente ne buñ ko buñ ko càmbaree bu baax jeexit yi nga xam ne moom la def ci dundiinu jullit bi maanaam Sénégal bi nga xam ne bi nga xam ne jullit la boo xoolee mi ngi gën a fes ci ni niñ koy àttee ci biir këram ndax laïcité bu fekkonte ne dafay bàyyi nit ñi ñu dund seen diine ci seen wàllu euh, maanaam seen biir kër man naa am du am jafe-jafe ba tax jeexit bi gën a jeexit bi gën a mag nga xam ne laïcité bi euh, maanaam li ñuy àtteewoo laïcité tax na misaal bi ma ci joxe mooy li ñuy wax code de la famille maanaam code de la famille ku ne xam ne ne lislaam dafa am na code de la famille boppam l'islam am na code de boo xam ne bu mucc ayib la waaye code de la famille bii nga xam ne moom lañ am Euh, foofu la foofu lañuy amee jafe-jafe ñu nag ñu nag maanaam laïcité masalan boo jëlee lu mel ne takk ab sëy lislaam takk ab sëy wutal na ko aw nuñ koy nuñ koy defee nuñ koy defee mooy euh, mënees na ko defee ci jàkka ja wala ca ci ëttu kër ga moom daal li ci am solo mooy nañ ko am ñu ko seere euh, ak kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi way dencante yi xutba bi ñuy def ak euh, can gi su ko defee ñu siiwal ko lislaam bëgg na ab euh, ab denc ñu siiwal ko siiwal gi rek mooy rek ngir mu gën a wér ngir mu doon loo xam ne ëllëg kenn du ko weddi maanaam du loo xam ne itam dañ koo yombal ba mu ëpp maanaam bëgg nañ mu siiw bëgg nañ mu siiw mën nañ mën nañ koy tamit euh, tëral ci ay charte ndax al muslimuna ala shurutihim en fait li mu bëgg wax mooy ci loi wu takk ab sëy euh, état li ko gënal mooy ñu defe ko ca mairie ba wala ci kanamu notaire bi moo ko gënal donte nangu na ñu takk ab sëy ci jàkka ji ndax nangu googu itam mat naa bàyyi xel ndax du comme nangu nañ maanaam bañuñu góor ak jigéen ñoo xam ne ay mukallaf lañ ñu ànd rek di dundu dund mel ni ñaari way dencante te dencantuwuñ bu bu nangoo loolu warta mën a bañ loo xam ne lu mu néew néew takk nañ ko ci farata si Yàlla ak Muhammad waaye li ko gënal mooy ci conseil bi li ñu wax mooy ab mariage dañ ko war a def ci kanamu ndawal état officier d'état civil moo ko war a célébrer moo ñaari way dencante dañu war a taxaw ci kanamam mu takk sëy bi wala boog bu ñu ko takkee feneen nañ ñëw ci moom mu constaté ko mu defal leen certificat de mariage boobu moo gënal état bu fekkee defuñu noonu nag état danaa la wax na sa sëy bi kat bañu ma ko waaye nag sama yoon nekkul ci seen sëy bi sama yoon nekkul ci seen sëy donc am bu fekkonte ne am na lu way ñaari way dencante am sañ-sañu laaj ko état sëy bu ñu takk ci farata yàlla sunna Muhammad te amul teewaayu ndawal buur état danaa leen sama yoon nekku ci sama yoon nekkul ci seen sëy boobu xëy na dana am ñu wax ne waaye jamono dafa dox sëy yi war nañ koo di firndeel ci ay kayit ak yu demee noonu am na réew yoo xam ne dañuy ay réew jullit lañ àtte jullit moo gën a fës ci seenu àtte dañuy def sëy bu mu nekk ci kayit loolu tamit xëy na wàññiwu dara waaye loolu imaam bi war na koo mën a def am na réew yoo xam ne bu imaam bi dencee sëy ba noppi di jël aw kayit bind ci ne man imam sàngam denc naa ab sëy diggante diw ak diw ci teewaayu euh, diw ak diw mu nekk kayit woo xam ne ñaari way dencante yooyu man nañ ko yor ba waxtu wu leen euh, bu buñ ko soxlaa man koo génne waaye ci état bu Sénégal sëy bi yoon nangu daal mooy sëy boo xam ne dañ ko def ci kanamu ndawal buur wala buñ ko defee feneen ñu indi ku ci moom ba mu def ko ci kayit loolu benn la ci conséquences yi nga xam ne maanaam àtte euh, woo wala nekk ci réew moo xam ne layit la te doon ab jullit moom moo ñu ko teg xëy na sëy bi bariwul jafe-jafe Euh, bu ci topp mooy bu fekkee da nga am option war a wax ne benn ngay takk wala ñaar wala ñett walla ñeent maanaam ci àtte booy denc soxna te am yéene yi denc ñeent wala yem ci benn sa yéene la boo xam ne euh, yow rek la soxal bu la neexoon nga am yéene yi denc benn ba mu yàgg nga far am ñaar wala ñett ñeent ah, bu dee ci loi bii nii état bu Sénégal. boo dañ lay laaj maanaam par maanaam par force nga wax lan nga yéenee def il faut nga wax ne benn laa fas yéenee am wala ñaar wala ñett wala ñeent waaye loo xas wax bañ bind ko nag si woo ko soxna si nguurug état nga ko siñenteel tey boo doon denc soxna nga bëgg lu ko neex na ko ci yow képp laay am ngeen signé ko bu soxna sa wuy jee boromam wala ngeen tàqali ko ci jàmm nga takkaat beneen soxna boo xam ne am nga yéene wutal ko wujju état danaan la li nga signé woon man ak maa ngi yow ñoo ko signé woon maanaam boo xasee wax ne benn ngay euh, benn ci benn ngay am ba ilaa yow mi diini doo sañ a waaye su benn boobu taxanaa bu dee lislaam kafaara sax am na kon loolu beneen conséquence la boo xam ne euh, léegi boo xasee wax ne kon benn ngay am foofu lay am bu dee ñeenti tamit noonu waaye bi gën a euh, bi ma jàpp ne moo gën a mat a bàyyi xel moom mooy wacc li ñuy wax fase lislaam ñu bari dañu jàpp ne l'islam dafa yombal fase tamit lu mat a bàyyi xel la l'islam ku jafeel fase la bokk am na xadis bu ñu wax ne yonent bi dafa wax ne li yàlla daganal lépp lim ci gën a bañ mooy fase bu doo bu fekkee xadis bi wérul it euh, alxuraan ak dundu yonent bi wane na ne fase lislaam da koo jafeel lool sax da koo jafeel lool dafa teg ay procédure yoo xam ne ci nga war a jaar bu fekkee xam nañ ko bokk na ca mooy lislaam encouragé wul wàcc ndax alxuraan dafa wax ne jigéen gi boo demee ba gis ci moom lu la neexul bu ngeen demee ba gis ci seen soxna yi loo xam ne neexu leen amaana ngeen bañ dara amaana ngeen sib dara mu defal leen ci yiw bu baree bare mi ngi lay wax ne kon jéem cee sàkku tuyaaba jëm jéem a muñal moom yonent bi tamit wax ne istawsu bi nisaa'i xayran fa innahunna xuliqna min dil'in wa inna a'waja dil'i a'laha na ngeen jéem a dénk dénk seen bopp aw yiw maanaam na ngeen jéem a muñ ci nekk bi ngeen nekk ak jigéen ñi ndax suñu borom daf leen a bind ci nii ñu mel leen bind ci faar te faar dafa dëng bu ngeen leen bëggee jubbanti ñu ñu damm te bu ngeen leen bàyyee ñu wéy rek di dëng kon nag na ngeen leen di muñal da ngeen leen di muñal moom la kilifa gu baax dañ wax ne jigéen ñi ku leen mënta muñ na nga leen di na nga leen di muñal moom yenn saa wax ne bàyyi leen xel jigéen ñi bu ngeen ci bu ngeen bu ngeen gisee ci ñoom benn jikko bu leen neexul am na yeneen jikko yu baax yu leen neex ci ñoom loolu lépp ngir di la décourager ci gaawoo ci loolu lépp tëriwul nag mu ne bu fekkee dem ngeen ba jàpp ne seen soxna yi naruñoo naruñoo topp seen ndigal dañ leen nar mooy jaar leen fii ba ci jiitu na ngeen ak ñoom waar leen waxtaan ak ñoom euh, waxtaanu waar maanaam waar leen fa'izuhunna na loolu boo ko defee ba sonn ba tàyyi ba ca topp mu ne na nga ko tongu na ko tongu mooy maanaam na ko wan ne faalewuma la na ko tongu ci tëddukaay ba du tere nag li war li war sa diggante ak moom lépp ci dundal ak yooyu yëpp da koy def waaye bul séq ak moom li nga xam ne day wane ne yittewoo ko loolu mooy ñaareelu étape ñetteelu étape bi mooy alxuraan tudd dóor loolu tamit am na ay noone lislaam yoo xam ne dañ ciy jaaree di wax naan lislaam dafa wax ne na ngeen dóor seen soxna yi waaye comme que lislaam moom alxuraan alxuraan a koy jàngalewaat wala xadis jàngale ko wala jëfi yonante bi sallallahu alayhi moom moo koy moom moo ko jàngale dóoru boobu nga xam ne alxuraan wax na ko boo ko jàngatee bu baax da nga xam ne li wolof naan dinaa la dóor te sama loxo du laa sax mën naa am euh, mën naa dugg foofu ndax benn yoon la yonante bi moso waxee benn jàmbu jigéen na ko yor ab socc na ko fekk dafa def dafa def njuumte gu rëy mën boo ko defatee dinaa la dóor ci sama socc bi boo xam ne kon euh, loolu mooy dóoru l'islam islam dafa tere dóor ci kanam te itam dafa dafa tere sax dóor boo xam ne day dam mu yàq wala mu yàq ab der nga xam ne nit koo fonkoon boo ne ko dinaa la dóor wala nga xàcc sa loxo sax mel ne na dóor googu maanaam borom xam ne ñu ñoom ñëpp ne du dóor boo xam ne day dal ci yaram di ko gaañ waaye façon wan wan wan ko ne mere naa la rek la loolu ma ñetteelu état loolu lépp l'islam ne taxagul ba léegi mu mën a la wàccal xam ne jaar nga ci ñetti état boobu ñeenteelu état bi mu ne bu fekkente ne nag jaar nga foofu fépp te taxul mu mel ni mu waroon a mel nañ woo ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk ci ñaari way dencante yi nañ nañ jël ku xereñ xakam du n'importe kii maanaam mooy koo xam ne la muy àtte da cee xam lu baree bari day expérience bi da ko koy may ak euh, da cee xam loo xam ne ñaari way dencante mën nañ ko mën nañ ko ci bañ a xam su ko defee ñu tànn. kenn ci mbokk góor ki kenn ci mbokk ku jigéen ki ñu daje léegi alxuraan ne loolu bu ngeen ko defee te li ngeen wax dëgg doon dëgg ci yéen xam ne defaru képp moo leen tax man yàlla maa leen di defal tawfiq nga xam ne maanaam maanaam condition la in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma bu fekkee ne bëgg nañoo defaru ba wut ñaari way defar bu ñu teewee man yàlla dinaa ci dugal sama loxo yëf yi baax waaye ba léegi foofu nag loolu mooy dernière étape bala ngay commencer procédure wàcc gi ca boppam loolu mooy bala ngay wàcc foofu nga war a jaar ba noppi boo demee ba war a wàcc lislaam na la euh, ba léegi di ko di ko di ko gën a jafeel mooy jigéen wareesu wareesu ko wàcc te euh, leerlu ba xam ndax laab na ci diggante bi te laab moomu jotee amu ci lépp ngir nga bañ a yàkkamti boo ko dee wàcc nga wax ko benn yoon ne wàcc naa la te ñetti weer wala ñetti laab yi mu war a am door a mën a seyaat l'islam ne na ko toog ci kër ga bul ko génne moom tamit bu mu génn ndax loolu lépp bëgg diggante bi defarwaat amaat ci diggante bi nga gis na kon l'islam yombalul wàcc ci ni ko ni ko nit ñi yaakaar waaye terewul loi bi euh, loi wu wacc wàcc da cee wuuteeg l'islam lool moom xalaat benn ci loi wu nit góor mënta wàcc jigéen ci loi wu Sénégal ñaari way dencante wàcc nit nit mënta wàcc euh, moroomam nitam état mooy wàcc maanaam li ñuy wax wàcc naa la wala fase naa la ñu koy wax répudiation ci loi wu Sénégal euh, non seulement du wàcc waaye euh, dafa mel ne saaga la injure la injure grave la maanaam tey jigéen bu ko borom këram ne wàcc naa la bu ko neexee waxuma la ne bu ko neexee du génn kër ga ndax Euh, maanaam loolu du wàcc ci ci gis-gisu état Sénégal waaye day jàpp ne dañ koo humilier dañ koo saaga bu demee ci juge bi bu fe wala euh, ci tribunal bu ne sama borom kër kat dafa ma saaga ndax dafa maa wax wàcc naa la léegi nag damaa bëgg wacc naa la googu mu ma wax damaa bëgg nga tàqale suñu diggante ndax xam nga wàcc ñaari façon wàcc moom am na lu ñuy wax divorce à nga xam ne ñaari way deñante ñooy waxtaan ba juboo ñu dem ci yoon mu tàqale leen wala li ñuy wax divorce contentieux nga xam ne kenn ci ñoom ñaari way dencante yi moo gis lu ko naqari ci euh, ki muy séyal li ñuy wax ay cause de divorce dafa am état euh, état au Sénégal dafa wax ne am ay yum teg ne lii koo xam ne yaa ki nga séqal ci ab néegu sëy def na la ko wala gis nga ko ci moom sañ ngaa ñaan divorce te ku ñaan divorce bañ may la ko am na ay neexal yu muy àndal ay ndàmpaay kon góor gi wax soxnaam na ko wàcc naa la na bàyyi xel ne dafa saaga soxnaam ci gis-gisu état wu Sénégal te bu ko toppee ci loola danañ tàqal seen diggante naam waaye yow dañ lay teg ay daan wala ñu jox jigéen gi ay neex loolu tamit yeneen conséquences yi mu amaat mooy jigéen gi bu fekkee dañ la ko wàcc naa rek noonu fekk amoon nañ luy luy firndeel ne sëy nañ ñu wàcc ko rek mu dem ñibbi iddaam jeex mu sëyaat ak beneen góor état wu Sénégal mën nañ koo topp ci li ñuy tuddee droit de bigamie euh, délit de jigéen bu boole ñaari boroom kër euh, te yoon da koy tere fekk na ma wacc nañ ko ci waccu lislaam waccu sunna waaye fekk ne dafa war a dem ci yoon ba yoon tàqale leen bu ko defut ba amaat beneen boroom kër mën nañ koo topp li ñu tuddee délit de bigamie naka noonu tamit ki nga xam ne mooy boroom kër bu fekkee ne dafa wacc jigéen te demul ci yoon bañ ba yoon dissoudre mariage bi maanaam nga xam ne da ko wàcc rek ci mën naa nekk pasen sunna ba mu ñibbi fekk dafa signé woon ne benn soxna lay am mu dem takkaat beneen fekk dañ koy topp mën nañ ko topp délit de bigamie dañ naan dafa boole ñaari soxna benn la waxoon ne moom am bu fekkee ñeent la waxoon sax di wàcc rek di takkaat di wàcc di wàcc takkaat te demul ci yoon mu mu fase ko bu demee ba denc ci ci dundam lu ñeenti soxna ndax état bu Sénégal dafa limité na foofu lay yem ci ñeent mënees na ko topp droit mën nañ ko topp délire bi gën nga gis conséquence boobu te loolu li ko waral mooy kon léegi jullit bi ñu ngi koy àtte ci loo xam ne dëppawut ak ak pas-pasam kon wàcc gi takk gi wàcc gi am na ñaari conséquences yooyu ak euh, sa sa tànn doo yem ci benn walla ñaar wala ñett am na beneen boo xam ne ci ba tey ci code de la famille li ñuy wax ndono ndono sax xaw naa tane tuuti ndax euh, loi Sénégal nangu na bu fi nit bàyyi ko ak njabootam tànn tànn diggante. ñu miraas leen miraasum sharia wala ñu dem ci tribunal mu miraas leen bu dee tribunal day yemale góor ak jigéen day yamale góor ak jigéen waaye bokk na ci li noonu lislaam yi wax naa ni lislaam dafa gënal góor di jox góor ñaar di jox jigéen benn te loolu borom xam-xam yi euh, ak ñi am xel ñépp dañuy gis ne loolu lu jaadu la ndax masalan tey bu fi nit bàyyi ko woon bàyyi fi benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen bàyyi fi ñetti millions ñaari millions yi ñu jox ko ku góor ki ku jigéen ki ñu jox ko benn million bi moom million moom bu ko neexee mu def ci lu ko neex ndax ku góor ki ñu jox ñaari millions yi moo ko war a dundal loolu xel nangu na ko waaye terewut euh, bu fekkee ne état mooy séddale miraas day yemale góor ak jigéen loolu conséquence bi mën a indi mooy nit mën na fay jóge nit mën na fay jóge euh, kenn ci njaboot yi rawat na jigéen ñi na ñoom àtteb luwaaw Sénégal moo leen gënal ndax dañoo bëgg fu ñu joxee ñaari góor eh, ñoom itam jox leen ñaar loolu tamit jafe-jafe la beneen ba tey ci code de la famille xam ngeen ne ci coppete yi ñu doon def bu yàggul bokk na ci ñu jëlee li ñu wax euh, l'âge de majorité mooy fu nit ki nekkee mukallaf l'islam wax na mukallaf mooy kan tënk ko ci at mukallaf mën naa nekk euh, fukki at ak ñaar nit mën na cee nekk mukallaf bu gisee luy wane ne mukallaf la ndax dañu jàpp ne góor ak jigéen yépp euh, lay tax ñu doon mukallaf du tënku ci at waaye mi ngi tënku ci soppiku gi am ci yaramam bu njëkk li ñu waxoon mooy jigéen sañee su ko maye te amul fukki at ak juróom-benn waaw coppite yi bu fekkente ne euh, yaakaar naa jàll na boole nañ ko ci mooy ñu wax ne jigéen fi mu nekkee mukallaf mooy mu am fukki at conséquence bi mooy lan mooy léegi. nit koo xam ne dafa gis doomam jigéen am fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom benn ñaar mat mu kàllaf doon jigéen mu gis waaju baax may ko ko la ca mën a juddoo ci ay conséquences bari na ndax ci gis-gisu état kooku d'accordul ci sëy bi donte d'accord na mooy tey fi ne bu amoon jafe-jafe ak borom këram bu ko neexee dem ci yoon ne sama borom kër dafa ma siif pamb dog dafa maa siif te su boobaa mën nañoo topp waa ji atte euh, ko te ku ne xam na ne siif ci luwaaw Sénégal lu diis la daanaka wut luñ ko limite mën nañ mën nañ koo tëj lu baree bari mën nañ ko tëj lu baree bari te fekk ne soxnaam la ko seexal te fekk ne mën naa am nangu na waaye état danaan la nanguwut ndax amagul fukki ak juróom-ñett donte am na xel mu euh, xelum juróom fukki at wala xelum juróom-ñaar fukki loolu ndax niñ niñ li ñu wax ne moom mooy moom mooy euh, siif moom mooy séq jigéen goo xam ne amagul fukki at juróom-ñett loolu tamit ci conséquence la bokk am na beneen boo xam ne tamit xaw naa doy waar ci ci conséquence su atteb laïcité mooy bu njëkk dafa am lu ñuy wax autorité wala boog li ñu wax puissance paternel maanaam bàyyi mooy kilifteefu moo yor fu kër gi puissance paternelle loolu sax tubaab bi ci boppam dafa mel ne nangu nañ ko ndax boroom kër gi soxna si sant boroom kër gi lay jël tubaab day bàyyi santam jël sant boroom kër gi doom yi jël sant boroom kër gi euh, ci lislaam tamit li ñuy wax ar-rijaal qawaamuna ala nisaa yi mooy góor moo war a yor kilifteef gi waaye kilifteef lislaam bu la joxee maanaam sañ-sañ dalay joxaale ay warteef sañ-sañ bi mooy yaay kilifa waaye yaa war a dundal yaa war a dëkkal yaa war a faj yaa lépp yaa ko war a def wa bima anfaqu min amwalihim waaye nee nañ léegi dañuy jëlee loolu dañ koy dañ koy dañ koy jëlee ci puissance euh, paternelle yóbbu ko ci lañuy wax rek autorité parentale mooy léegi kër gi amatul boroom kër gi góor wala jigéen léegi ñoom ñoo yam ci kër gi kër gi amatul kilifa léegi ñaar ñépp ay kilifa lañ loolu ku ne xam ne ne mën naa jur ay mën naa andi xëccoo mën naa andi yu bare bare loolu tamit ci conséquence u attewoo gi ñuy attewoo loi boo xam ne ñu ngi ko inspiré woo ci Euh, laïcité bi nga xam ne dafa wax ne moom yoonam nekkul ci diine loolu ci la bokk beneen conséquence boo xam ne toujours jullit ñi boo dee xool ñoo ciy am ñoo ci am euh, lu leen neexut mooy dañu wax ne sax état bu laïc lañ nekk maanaam état bu dafa yemale pas-pas yépp fi nekk jullit bi ak kii jaamu xërëm ci kanamu état ñoo bokk ndax dañ ne ki euh, kenn ku nekk daal nañ ko bàyyi rek mu gëm li mu gëm dund tamit lim mu bëgg a dund xëy na loolu bu fekkonte ne sax jaar na yoon mën naa am lu am jafe-jafe waaye euh, masalan boo xoolee li ñuy wax ay feet nationale fête nationale yi Sénégal yi jullit ñi seen fête bi gën a gudd ñeenti fan la mooy fête tabaski tabaski lañ leen di may fête korité gàmmu léegi yokk nañ ci màggal bis boo xam ne Euh, duñ ko duñ ko liggéey nga xam ne soo boolee feeti jullit ñépp li état bi maye mën naa am du ëpp fukki fan du ëpp fukki fan yeneen beneen diine bi ci des may nañ leen ci seen li xaw a tolloo Korité ci ñun une semaine juróom-ñetti fan may leen ci li xaw a tolloo gàmmu ci ñun fukki fan ak juróom bokkut ak nag yeneen feet yu ndondawaan yu bari yi nga xam ne te loolu euh, laajuñu woon ndax ndax loolu loolu du laïcité loolu du laïcité loolu jàng la loolu jàng la beneen bi ci des ba ci suuru maanaam euh, maanaam ot la ot la usbu'i bi rek samedi ak dimanche ku xam cosaan li xam ne dimanche mooy bis bi nga xam ne ci la chrétiens yi dem messe ñu ne kon bu état bi bu état bi liggéey maanaam bu réew mi liggéey comme bis bi bisu messe la nañ euh, chrétiens yi dañuy dem dañuy dem dañuy jaamu yàlla na xale yi toog bañ a jàngi na liggéeykat yi toog donte ku képp kuy liggéey rek am nga bis boo war a noppal waaye lu tax mu nekk dimanche lox nekkul ajjuma ji nga xam ne lépp ci réew mi àjjuma xam nañ ne mooy seen bis bu ñuy dem bis bu ñuy dem juma yooyu yëpp day conséquences yoo xam ne laïcité moom moo ko moom moo ko teg maanaam moo tax laïcité boo xam ne dafa nekk ci majorité musulmane loolu day metti ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi loolu mooy conséquence ci gàttal mënoo mënoo ngaa jël yeneen yeneen maanaam yeneen loi yu bare bare léegi lan mooy taxawaayu maanaam sénégalais yi ndax bëgg nañ laïcité wala bëgguñu ko yenn saa yi da nga naan euh, dañ ko xamul léeg-léeg nga dafa mel ni amuñ jafe-jafe mel ni sax ñoo ko bëgg maanaam laïcité boo xoolee dafa mel ni ñun ñoo ko bëgg ñun ñoo bëgg laïcité. ndax xanaa ci njàlbeen gi bi ñuy euh, bi ñuy taxawal république du Sénégal foofu mënoon nañoo tànn ñu ne ñun kat bëgguñu république euh, laïque monarchie lañ bëgg wala dañoo bëgg mu nekk théocratique nga xam ne li ñuy àtte dañu koy xool dëppale ko suñuy pas-pas ak suñuy aada waaw dañoo bàyyi noonu dañoo bàyyi noonu dafa mel ni euh, amuñu ci jafe-jafe kon laïcité ñun ñun ñoo ko bëgg wala bokk ñun ñoo ko gën a sax dooleel dafa mel ne sax nit yi diine yi sax ñoo ko gën a dooleel ndax ñoo ne seen yoon nekk laïcité mooy nit yi diine yi seen yoon nekk ci loolu mooy laïcité ci définition ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko tëral mooy ni kilifa diine jàpp seen bopp ci wàllu euh, dogal yi ñuy jël kon bu fekkente ne képp koo xam ne léegi dangaa gis ne euh, kilifa diine wërta politique mooy d'accord nga ci laïcité laïcité mooy kilifa diine wërta politique na bàyyi keneen di def politique di ko euh, di ko décider di ko wax nu muy dunde di ko wax euh, euh, di ko imposer ay ay loi kon mawqif lan mooy taxawaayu Sénégal yi ci laïcité bu Sénégal bi moom moo di dafa mel ne bañ ñu ko dafa mel ne dafa dafa ànd ak sunu sunu bëgg-bëgg mën naa am boo ko toppee muy lu yàgg ci bi bi nekkee Euh, comme que daf dañ ñoo coloniser biir bu yàgg a yàgg mën naa am ñoo ñu imposer loo xam ne dañoo mujj tàmm ko juddu ci euh, dañ koy bàkkoo dañuy bàkkoo ne ñun réewum laïc lañ benn kër mën naa am benn jullit am benn chrétien am beneen keneen ku am diine ñoom ñëpp ñuy dund si jàmm loolu nag lu baax la ci ak wet ndax l'islam ci waxum forcé wul kenn ci diine la ikraha fi diini te bañul tamit ki nga xam ne xeexu la génnewu la sa kër nga def lu baax jëme ko ci moom waaye jafe-jafe mi ngi nekk ci àtte bi kon bi ñu bi coow li amee ñu ne léegi nañu nañu euh, nañu xeex laïcité waxuñu sax nañu xeex laïcité dañ ne woon rek tom bu mu dem waaye man gisaguma force wala doole ju jug taxaw wax ne dañoo bëgg laïcité jug fi ñu taxawal fi leneen kon li muy tekk rek mooy amuñu jaf amuñu benn jafe-jafe ci laïcité bi nga xam ne moom la Sénégal di doxal léegi bu fekkente ne dañoo dañoo dañoo dañoo jàpp ne léegi laïcité bii ñuy am damay kenn ku ne ñu bàyyi la nga dund sa diine euh, Sénégal nag laïcité bu unique la am maanaam am na laïcité boo xam ne bu bokk bu wuuteek ay laïcité yu bari la ndax laïcité fi mu ne bari na ay réew yoo xam ne dañ naan moom lañ fekk duñu moom daanaka Europe France daanaka France képp moo ci laïque 100 pour cent Italie am nañ bàyyi nañ benn parti religieux mu dem ba egg ci pouvoir bi ñooñu mënuñu leen tuddee pays laïc euh, pays scandinave moom daanaka euh, ñoom ñépp benn nekku ci réewu laïc ndax am nañ ay églises yoo xam ne état bi moo ko moom dañuy wax ay églises euh, maanaam d'état Angleterre kenn ci forme ci forme day mel ne laïc la waaye du laïc ndax état bi nguur gi ñoom sax buur lañu am buur lañu am te am nañ église boo xam ne état bi moo ko moom kon ñoom it ñu wax ne pays laïque lañ Amérique ci forme nee nañ pays laïque lañ loolu ñoom bi nañ sax seen constitution waaye du laïque 100 kii nekk président buy waat loxoom mi ngi koy teg ci kitaabul muqaddas te ñun ñoo leen gën a nekkoon laïque ci ci côté ci ci ci wàllu jëf. ndax ñun kii nekk président buy waat loxoom ci constitution la koy teg loo xam ay xalaati nit la waaye ñee ñoom nee nañ laa yëg lañ waaye bu nit ki def di euh, di prêter serment bëgg nekk président buy waat loxoom mi ngi koy teg ci alkitaabul muqaddas di euh, maanaam di euh, di injil kon li am solo dëgg-dëgg boo xoolee du tur wi waaye mooy li mu làmboo ci biir limu mu làmboo maanaam tey Sénégal dañuy xool ndax ñun jullit ñi gis nañ suñu bopp ci laïcité wala déet mooy mën nañoo bañ a jéema xalaat naan nañ dindi laïcité beeg yooyu déedéet laïcité man am na fu muy baaxee am na réew yoo xam ne sax laïcité képp moo leen jig maanaam réew moo xam ne euh, ña doon chrétien na doon jullit ak ña doon animiste ñëpp ñoo xaw a tolloo ñu am laïcité mu àtte leen moo gën waaye fexe ba laïcité bi ñu gis ci suñu bopp loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ne euh, moom lañu war a gën a xëñtoo ci naan nañ ko fi jëlee ndax même bu ñu ko fi jëlee woon ci constitution bi ci ni euh, ni ñu gisee état bi di ko doxee nii ak ni ñu ak ñun ni ñu ko nangoo kon ba léegi ñoo gën a doon lay ci réew yi réew tubaab yu bare bare am na réew tubaab yu bare yoo xam ne euh, même bu ñu nee lay layit lañ tamit euh, ci boo xoolee boo boo boo seetee seen dund ba ci biir nekkuñu ay pays lay kon li am solo dëgg-dëgg mooy ndax gis nañ suñu bopp ci laïcité bi wala déet. est-ce que gis nañ suñu bopp maanaam boo jëlee njàng mi ci misaal ndax gis nañ suñu bopp la déet waxoon naa ne euh, état bi am na document boo xam ne 1984 la damaa amul yu mujj yi waaye 1984 li état bi dimbalee écoles yi li mu génne woon na wax ne da koy dimbalee écoles yi nekk ci réew mi juróom-ñaar fukki millions la ak juróom 75 millions 55 millions yépp écoles yi nasaraan yi ñoo ko moom. maanaam tey boo demee Dakar ba ci yeneen régions yu ci des écoles yi gën a baax nasaraan yi ñoo ko moom chrétiens yi ñoo ko moom bañ koy tabax dañoo bëggoon tabaxal seen bopp tabaxal seeni doom ñu fay ñëw ñu leen di yar ci diine nasaraan di leen jàngal seen seen diine waaye comme état di leen yàgg a jàppale depuis ci tubaab yi depuis ci état yi nii ñu am condition yu baax am ay tabax yu baax seeni i jàngalekat ñu leen fay bu baax doomi jullit def tey ecole nasaraan boo dem doomi jullit ñoo fa gën a bari kon bi état bi def damaa xamul 1984 ak léegi nag yàgg na waaye 84 60 75 millions yi mu génne da koy dimbalee école école privée yi 55 millions yëpp école chrétien yi la ko jox mu des kon 15 millions yoo xam ne moom la séddalee euh, daa euh, daara sax bokkuñ ci woon waaye école yi nga xam ne ay maanaam ay privé lañ waaye duñ ay école waaye duñ ay euh, maanaam ay daara waxoon nañ tamit ne gisaguñ. benn daara joo xam ne dañ naan ji état moo tabax lu dul ci at yu mujj yi nii gis nañ bi ñu initié euh, daara moderne ñu ne léegi ñu faut ñu moderniser daara yi ndax jox leen seen wàll ci budget Sénégal Sénégal seen budget bu fekk téeméer boo jël ñeent fukk ya ci njàng mi lañ koy def te bu te ba bu yàggul gisuñu euh, ñeent fukk yooyu ñuy jël ci téeméeru alal réew mi yépp gisuñu ñu dimbalee ci benn daara loolu tamit ndax gis nañ suñu bopp ci système éducatif bi am déet loolu euh, ku ci ne mën ngaa xoolal sa bopp kon ni ñuy subventionné école euh, privée yi nga xam ne ay chrétiens ñoo ko moom waroon nañ ko subventionné daara yi ndax daara yi ay doomi sénégalais ñoo fay jànge te éducation kenn définir ko wax ne mooy jàng li ñu jàngalee ci école tubaab jàng rek la wax éducation état da ko war a subventionné kon bu dee subventionné école privée yi war naa subventionné waale daara yi ndax daara yi tamit ay ay doomi Sénégal ñoo fay ñoo fa nekk ay euh, ay doomi réew mi ñoo fay jàngale am ay àq ak yelleef ci réew mi kon loolu euh, mooy bu ñu posé question boobu est gis nañ suñu bopp ci laïcité bi euh, ku ne da nga mën a tontu ci lu leer leer beneen bi ci des mooy ba tey li ma waxoon mooy laïcité unique lañu am mooy ci am na am na ci fànn yoo xam ne sunu état. Euh, laïcité bi bokk ak laïcité bu France laïcité bu France ndax rawat na ci li ko tàmbalee 2000 jëm si nii gis nañ institution bu mag institution bi gën a mag sax ci institution yi mooy institution bu président mu muy wane fu mu bokk ci wàllu pas-pas ci wàllu yéen te loolu euh, laïcité daf koy tere république dafay tere euh, loolu hmm? maanaam ku jiite réew mi. nangoo wane fi mu bokk di ko di ko dundal ci ci nga xam ne bu ñuy ubbi sax conseil des ministres dañ koy ubbee mooy ñaan loolu mooy wane ne euh, euh, dafa nekk laïcité waaye du laïcité boo xam ne rek bu mel ne bu tubaab la waaye ci jamono yi euh, bi ñu door am indépendance ba 1900 maanaam 81 ki nekkoon président moom moo gën a dund laïcité bi ci wet waaye day xaw a mel ne li ñu wax daal lu paradoxe la woon ndax bu fekkente ne wax nañ ne moom daana laaj wala boog conseil des ministres sax euh, ndawal xalifa général de Mouride daana ko daana ko teewe wax nañ loolu wala bu ñu defee conseil des ministres ba pare lu ñu fa tënkee mu mu woo ko yëgal ko ko kon ci ak wet wa euh, wanewutoon na day xeex diine waaye ci geneen wet ci des doon nañ dund laïcité ci yeneen maanaam ci yeneen fànn wax nañ ne daanañ tere am na ministre boo xam ne mos nañ koo dàq ci sol yëre wolof ñëw conseil des ministres wax nañ tamit maanaam boobu bëggoon na euh, lépp luy xaw a symboliser diine dañ ko daan dañ ko daan xeex kon euh, laïcité bii ñu am bu fekkente ne daal baax na gis nañ suñu bopp xayrun bu fekkee gisuñu suñu bopp lan euh, solution bi mooy ñi nga xam ne diine yitteel na leen faaw ñu dugg ci euh, faw ñu dugg ci politique bi ndax politique boo xoolee ni ko niñ ko ni ñu ni ñu ko définir mooy lan l'art de gérer la cité maanaam mooy euh, naka la ñuy saytoo dëkk bi naka la ñuy fexe ba teg aw tëralin woo xam ne nit ñi danañ am jàmm danañ am yoon yu ñu jaar danañ am danañ am am paju mu baax danañ am am njàng euh, maanaam loolu bu fekkente ne loolu mooy mooy mooy politique coppite gi nga xam ne jullit ñi bëgg nañ ko mënut a jaar ci lu dul euh, toog fa ñuy jëlee ay dogal bu fekkee fekk fa ñuy jëlee dogal euh, fekke woo ko ah bu ñu jëlee dogal ba noppi doo mën lul topp ci dogal boobu. am na tamit yeneen i modèle yeneen i modèle yoo xam ne du nekk euh, maanaam kilifa diine yi mën nañoo bañ a dugg ci politique bi. waaye ñu xam seen cër jox leen ko ba nga xam ne am na réew moo xam ne euh, majlisu euh, fuqaha maanaam euh, nguur gi day am benn conseil boo xam ne ay boroomi xam-xam yi diine ñoo fay nekk bu état bi bëggee dogal dara majlis boobu nga xam ne ay boroomi xam-xam yi diine ñoo fa nekk ñooy xool ba xam ndax loolu dëppoo na ak alxuraan ak sunna de bu ñu ko xoolee gis ne dafa dafa wuuteeg alxuraan ak sunna ñu ñu ne ñu lànk bañ mu jàll tey waroon nañoo mën a am. Euh, taxawaayu kilifa diine yoo xam ne bu fekkente ne état dafa nar a génne ab dogal boo xam ne dafa wuuteeg al li alxuraan bëgg wala li euh, wala li sunu diine wax ñu ne ko loolu duñ ko nangu loolu te nekk loolu nag ñu ko mën a amee benn ci bari fa bokk bokk bokk ca jataay yooyee di fa teew buñ nee na dogal bi jàll ñu ne déedéet ñoo bañ mu bañ a jàll wala. ñu wane ñu am taxawaay bu ñu war a taxaw boo xam ne euh, su boobaa lu ñuy décision bu ñuy jël de am na ci ak wet goo xam ne euh, loolu xaw na cee xaw na ci am tuuti ndax boo xoolee li ma waxoon léegi rek mooy nit diine yi ñoo wax ñoom ñoo ñoo saxal laïcité ndax ñoo ne seen yoon nekkul ci politique. waaye boo xoolee état wu Sénégal sax danay jël ay décision di ci boole nit diine yi dañ leen fekki comme li ma waxee 1973 bi ñuy defaraat constitution bi boole woon nañ ci ay kilifa diine laaj leen seen xalaat léeg-léeg ñu bëgg a dogal dara ñu yónni am ministre ci ak kilifa diine kon ñoom ñi ngi boole ñu ngi jéem a boole mel na ne kilifa diine yi ci yenn maanaam ci yenn dogal waaye ñoom ñoo ne ñoom duñu politique ndax politique baaxul kon léegi ñu euh, ma waxoon léegi mooy faaw ñu xam léegi faaw ñu wax lan lañ bëgg. fekkente ne dañoo bëgg laïcité bii nii baax na te gis nañ suñu bopp ñu encouragé ko bàyyi mu mu wéy waaye gannaaw dogal bañ la doon jël ci bu kenn jéem a soppeeti dogal boobu mu ñu ko jël mooy te réew mu nekk la ñu ëpp lañ wax loolu moo war a wéy mooy ba léegi weesuwut waaye musuma gis benn euh, mbooloo mu taxaw wax ne dañoo bëgg lii di laïcité jóge fi ndax parce que ndaxte arrangé kon loolu li mu ci a dégg rek li ñu ci a tënk mooy kon xëy na nii laïcité bi doxee mooy li nga xam ne euh, dëppoo na ak sunu sunu bëgg-bëgg su ko defee duñ mën lu dul bàyyi mu continuer léegi li ñu tëje mooy lan mooy alislaam islam diinun wa dawlatun islam diine la joo xam ne euh, xaajalewul boppam ak nguur xaajalewul boppam ak nguur euh, sunu borom bi mu ko tànnee ba noppi daf ko def mu am shumuliya am kamaliya am alamiya dafa matal bàyyiwul lenn fi nit kii di juddoogut bu demee ba juddu ba ba muy sàngoo suuf étape bu mu toll lislaam mi ngi koy ànd ak moom di jagal àddinaam ba noppi fas yéene jagal alaxiraam kon l'islam dina la joo xam ne ju mat la léegi lan moo tax nag nit ñi mel ne ku ragal islamique maanaam fi ne boo nee république islamique wala nga ne état islamique sax moom moo gën a moom la nit ñi gën a ragalati ndax li bu yàggul nii am na euh, mbooloo moo xam ne dañuy wooyee seen bopp état islamique ñu lëkkaloo lool ak li ñuy wax terrorisme ba boo nee état islamique sax moom automatiquement xel yi dañuy daal dem ci euh, rey ak fitna ju méttee metti lan moo tax ñu ragal euh, maanaam li wax. atte réew moo xam ne islam maanaam islam moo fay moo fay atte ba ci jullit ñi ñu bare bare bare boo nee état islamique rek li seen xel dem mooy ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo te ñaar yooyu mooy li gën a néew ci atte atte bi lépp la maanaam lu am ak matal la atte bi islam bàyyiwul xel ba bàyyi na xel euh, wàllu koom-koom wàllu diplomatie wàllu social lépp la bàyyi xel waaye lan moo tax ñu lëkkale. Euh, rey nit gi te rey nit am na dëkk yoo xam ne duñu état islamique waaye ku rey ñu rey la Amérique ci boppam ba léegi am nañu état yoo xam ne euh, dañuy rey ku rey nit ku sàcc ñu dagg sa loxo it euh, lislaam dafa gis ne ngir sàmm koom-koomu nit ñi ngir sàmm koom-koomu nit ñi moo tax mu ne ku sàcc nañ dagg sa loxo waaye am na procédure bi muy jaar bu ko sàcc rek ñu dagg sa loxo ku sàcc danañu xool ba xam la nga sàcc ndax mat na am na lu mu war a toll si ci yenn condition nga yi ndax danga ngaa sàcc pour lekk ndax boo lekkul faatu wala dafa am euh, mbokk moo xam ne boo sàccul euh, luñ ko faje mu faatu ak yooyu yëpp war nañoo def ay enquête doora a euh, dogal loolu koo xam ne da ngay sàcc képp ngir xër ak xeeb sa wërsëg nag dañuy jàpp ne loxo boobu amul njariñ ci société bi ñu tagg ko nit ñi noppale ci moom moom mooy liggéey bu dee ko rey nit ñu rey la tamit comme li ma wax ne am na yeneen i système yu koy doxal te duñu ay duñu duñu état islamique parce que dañoo jàpp ne koo xam ne da ngaa rey nit te tay ko da ngaa rey nit te tay ko te l'islam kooku lay rey ku rey nit te tay ko kenn rey ku rey nit te tay ko te say mbokk jéggal la kenn du la rey mën ngaa joxe alal ñu bàyyi la waaye ki rey nit te tay ko te ay mbokkam jéggaluñ ko bu njëkk bi mooy koo xam ne da ngay rey nit te di ko tey dangay yàq ab société mel ni euh, kenn nag bu naree yàqal ñépp kooku ñu euh, maanaam ñu féeti la ko boor nit ñi dund ci jàmm doo koy daal di koo xam ne tamit say mbokk baaluñu la maanaam mbokki mbokki ki faatu baaluñu la bu lislaam ne kooku nañ ko rey mu jeex mooy li ñu bañ mooy mu indi ak fayantoo boo xam ne dootul jeex te gis nañ ko ci histoire ay euh, koo xam ne day rey mbokkum kenn ñooña ñoom it rey ko mu amaat fayantoo goo xam ne dootul jeex ba mukk dootul dootul rek su ko defee nag euh, yoon rey kooku mu mu jeex su ko defee loolu mooy àtteb euh, lislaam mënees na ko mënees na cee tibb lu baree bari dugal ko ci sunu rawat la ñuy wax code de la famille moom war nañoo kilifa diine yépp war nañoo cee waxaat ba mu gën a dëppoog sunu pas-pas ndax l'islam diine ju mat la joo xam ne euh, li mu àtte euh, ki ko àtte ki ko të ki ko tëral moo bind nit xam démbam xam tey xam ëllëg su ko defee bu dee xalaat nit nag mën naa baax démb tey du méngoog jamono mën naa baax tey bu ëllëgee du baax su ko defee loolu Euh, mooy li nga xam ne moo gënoon a fës ci li ñu bëggoon a waxtaane waaw su ko defee kon loolu mooy li nga xam ne léegi jullit bu nekk nag li ci war a nekk sa sa taxawaay moom mooy euh, jàng jàng diine jàng diine waaye am na ci loo xam ne par kenn kenn mënu ko def il faut mbooloo yi doon euh, il faut mbooloo yi doon ñoo xam ne ñoom ñooy bëgg coppite gi am bu fekkente ne bëgg nañ ko te loolu du wàññi dara euh, mbooloom diina mu nekk ñu fexe sampu seen koo xam ne nii moom mooy dem bokk ca fa ñuy fa ñuy nos ak nocc su ko defee bu ñuy jëlate dogal boo xam ne xam nañ ne dogal bii kat méngoowut ak pas-pasu lislaam ñu fexe ba dogal boobu bañ a jàll léegi nag li ñuy tëjee moom mooy euh, li nga xam ne mooy rôle sunu kilifa yi diine yi ci Sénégal ci réewum maanaam lay ñu bari bàyyi ñu xel ne sëriñ si ñi ngi jouer rôle boo xam ne ñi ngi wuutu état ci yu baree baree bari ñu bari ci bindkat yi ak ñi nga xam ne xëy na ay noonu diine lañ seen xalaat yépp mooy di critiquer sëriñ si euh, bu sëriñ si waxee ñu ne waruñoo wax ndax ci état laïque lañ nekk bu ñu waxul ñu ne dañoo war a wax léegi doo xam ñoom seen bopp mën nañoo dem ba dootuñu xamante léegi la war a def tey ñi ngi am rôle boo xam ne ñu ngi koy jouer ci société bi rôle boo xam ne état ko waroon a def li ñu dee euh, réinsertion sociale mooy nit koo xam ne société bi da ko da ko bot di woon ndax dafa dafa dafa dafa melo woon loo xam ne jaaduwul am na sëriñ soo xam ne ñi ngi ñooñu bu leen demee ba seeni mbokk ak société bi bañee ñoom ñu leen di fat ci seen biir kër delloowaat defaraat leen bañ nekkaat ay nit ñu delloowaat leen société bi loolu lu état la waroon a doon loolu sëriñ si bokk na ci danañ euh, ubbi ay daara yoo xam ne kenn du ko subventionné yor ay téeméeri téeméeri yu gone yor loo xam ne état ko doon def wala ñu wala ñu jàppale leen si yoral leen seen dund jàngal leen yar leen former bañ doon ñu mën a amal njariñ société bi te kenn du leen wax jërëjëf bokk na ci loolu nag mooy li nga xam ne. Euh, bokkut ak li ñu leen di séentoo nga xam ne loolu moom nangu nañ ne mooy mooy seen mooy jiite ci julli gi jullee néew yi tudd doom yi takk say yooyu yëpp ay ay fonction la yoo xam ne ñu ngi koy def ba noppi nag lu lu état waroon a def mooy yar ay nit ak former leen ba ñu amal njariñ maanaam askan wi loolu ñu ak nekk ay régulateur sociale bu yàggul rek gis ngeen léeg-léeg jafe-jafe am ba nga xam ne il faut euh, kilifa dina wax jàmm door maanaam yooyu yëpp war nañ war nañ leen cee bàyyi xel xam ne ñi ngi jouer seen rôle ci réew moo xam ne euh, bu leen neexoon ñu ne gannaaw léegi ñoom nee nañ leen seen yoon nekkul ci euh, doxalin réew mi bu neexoon ñu euh, duñ bokk ci yooyu kon xam naa foofu la ñuy yem ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Mouhamed Mbacke ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëm ci laïcité te nga andi ko ci anam goo xamante ne anam gu matala la anam gu leer la tamit ñuy ñaan suñ borom subhaanahu wa ta'ala mu fay la gën jaa kawe fay xam naa ne euh, bala ñuy jox sëriñ Baye Cheikh Khady Mbacké mu am taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha allah sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdul Wadud moom la ñuy fas yéene daral fii jataay bi muy waxtaane alxiwaaru suufi yu salaf yi muy waxtaan wi nga xamante ne moo war am ci diggante suufiyanke yi ak salafiste yi bu tey ba tey tamit ñu fàttali rek ne rajo yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal ci jataay yi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci jot li ko ba ñi ci bëgg a jot ñëpp ñu mën cee jot ak télévision yi ak site internet yi mooy benn FM ñoom 17h la ñuy teg waxtaan wi bu dee RFM 22 heures 30 wala 0 heure euh, wala 17 heures bu dee Sud FM heure wala 22 heures 30 Touba FM 22 heures 30 euh, Jant bi FM mooy 0 heure wala 6 heures Lamp Fall FM Touba 23 bu dee euh, Darou Moukhty FM ñoom bis bu nekk waxtaan wi en direct lañ koy def ñoom ak Touba Niakhène FM ak rajo bi nga xamante ne moo nekk fii ci Kébémer ñetti rajo yooyu ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def ba tey tamit réseau yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Darou Moukhty eh, réseau yi yépp dañuy jàllale waxtaan wi rajo bi nga xamante ne mooy Moubarak FM te nekk fële ci Diourbel ñoom tamit dañuy jàllale waxtaan wi eh, Lampa Lampfal FM bi nekk Dakar tamit dañuy jàllale waxtaan wi ginnaaw jullit naafile gi bu dee ci télévision yi. Lamfal TV ñoom zéro heure lañ koy teg Touba TV 17 heures bu dee Diaspora TV zéro heure ak 13 heures bu dee ci sit internet yi Bisri TV Al Azhar Touba point com Murid TV tubaa Info ak Touba Vision ak Bawal Média site internet yi yëpp ku ci dugg rek incha allah danga mën a ànd ak ñun ci waxtaan wi. kon ngir ñëkkante waxtu wi rek ñu jox Serigne Baye Cheikh Khady Mbacké mu am taxaw seetlu boo xamante dana ko def ci lii nga xamante ne moom la Serigne bi doon waxtaanee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ومن والاه maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di siyaar Serigne Mohamed mi doon def waxtaan wi di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax di wax ne sëñ bi waxtaan wi am na solo lool daanaka amul dara luñ ci mën a yokk xanaa dañ koy yéem rek waaye luñ ci mën a yokk moom du ci matale na lépp tey mel ne nga fekk ku defaru mbubb ñaw ko ba àgg nga di ko yéem rek fii la rafete fii la fii la rafete rek waaye wax dëgg amatul dara luñ ci yokk bu ko defee nag dinaa waxtu wi xam na li nga xam ne man moom laa ci seetlu tuuti rek bëgg ku cee yokk mooy fi nga daaneele rek mooy fi nga jeexeele rek mooy ñun waa réew mi ñu xool ndax laïcité avancé nañu walla déet man ci sama gis-gis bu gàtt dama jortu ne laïcité méngoowut ak réew mi ndax bi ci njëkk mooy zorof yi nga xam ne muy circonstances yi nga xam ne ci la juddoo bokkut ak jaarut zuruf yooyu amut ci réew mi ndax wax nga ko ci njalbeen bi boo xoolee laïcité ci zuruf yi mu juddoo day mel ne ab xeex la woon ci diggante kanisa bi ak ak peuple bi bi bi ñu bi ñu bi ñu révolté boo xoolee ci taarixu Europe ci onsuru yu njëkk yi kanisa bi moo fi nekkoon ak an nizam al yi euh, léegi nag day day mel ne ñaar ñooñ ñoo lëkkaloo woon toog ci kaw nit ñi not leen di leen liggéeyloo di jël seen alal boo xoolee kanisa bi hmm, not na nit ñi ba tàyyi day mel ne bokk na ci liñ daan def boo boo boo yow nit ki boo boo boo defee bàkkaar sax boo bëggee jégglu da ngay dem ba ci rijaalu dini ñi nekkoon ci kanisa bi ñoo lay jéggal te daanañ def bala nga leen di jéggal ñu yëkkati xaalis jox la dangay ngay yëkkati xaalis jox leen ñu doog laa jéggal kon day mel ne ak noteel lañ nekkoon ba mujj nit ñi yuqat ci noteel googu daldi jug fippu biñ fippoo nag li woon seen kanam li li fi nekkoon lépp ñu dindi ko bañ ko dindee booba fekk li nekkoon seen kanam diine ji dafay bokkoon da bokkoon léegi nag ñu daal di dindiwaale diine jooju wane ne ni ñuy doxale léegi dootu diine dootu ci amati yoon diine dootu ci laal kon boo xoolee circonstances yi nga xam ne fa la Europe jaar ba tax ñu ñu ñu taxawal laïcité Sénégal jaarut ci circonstances yooyu kon gis naa ne ñun waruñ waruñoo dañoo war a xooli ñun circonstances yi nga xam ne moom lañ jaar li ñu avancé ñu jëli ko waaye duñ dem ci loo xam ni ci circonstance jàmbur la juddoo ñu di ko jël di ko indi ci suñu réew loolu bokkut ci ful la beneen bi ci tegee mooy jortu naa ne dëpp wut ak diiney lislaam ndaxte diiney lislaam diine la joo xamee ni si dafa wax ci dunduk doomu aadama lépp salaamaaleykum